léegi al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci xadis numéro euh, euh, mille deux cent soixante six ah mu ne wa an ummi Umaarata al-Ansaariyyati radiyallahu anhaa anna nabiyya anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala alayhaa daxala alayhaa faqaddamat ilayhi ta'aaman fa qaddamat ilayhi ta'aaman fa qaala kulii fa qaalat innii saa'ima fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna saa'ima tusalli alayhi al-malaa'ikatu idaa ukila cindahu hattaa yafrughuu wa rubbamaa qaala hattaa yashba'uu rawaahu tirmidi rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah di ñaareelu xadis bi ci suñu buntu bi di wax gëneelu ki dogloo ki dogal ki woo xam ne dafa woor ak gëneelu aji woor ji nga xam dañoo lekk fa moom léegi bu jëkk bi gëneelu ku ku dogal ku woor gis nañ ko léegi nag muy ñëw ci beneen côté boo xam ne alhamdulillah ki nga xam ne dafa nekk këram am ay invité wala comme ko si fekk moom dafa woor mais neewul dama woor damay takk biiru sama invité bi déedéet <laughs> déedéet waaye wooroo nga naan ah non c'est que man sooy ceebu yàpp bi ci biir sama sa bopp laa ko waar jëloon quoi may dog quoi léegi sa invité bi ñëw heure añ jot nga koy jox ay biscuit ak waaye loolu mooy am sooy caaxaan jëlal ceeb bi sawaay bam naayis nga defaral ko jox ko <laughs> waaw <laughs> léegi loolu ndax ngëneel yu bare ci nekk loolu moo tax mun de xadis bi mu ne moom al imaamu kon euh, ki nga xam ne mooy al al al xaafizu Nawawi mu ne waan ummi mu ne mu ngi jële ci yaayu umara gisoon nañ ko fi de <laughs> al maziniya barki yàlla laa wax jigéen gu man góor a ngoog sa way <laughs> non Omar moom masha Allah quoi ya ah wow jàmbaaru Uhud la barki yàlla <laughs> xare na Uhud de nga ne ma déet waay wax yow wax yow sa ay da fo da ngay won <laughs> wala an ummi Umaara wa an ummi Umaara mu ngi jële ci soxna su yiw ta baax ummu Umaara al ansaariya ko joowoon ci waa lansaar waaw radiyallahu anha anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wasallam daxala alayha mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dugg ci moom mooy dafa ñëw këram moom mooy yaayu Abdallah ibn Zayd voilà al boroom tey décret njàpp yonent bi saa salaam moom mii la kii mooy yaayam waaw keroog yonent saa salaam kontaan la ci ñoom Uhud waaw lool dinañ ci ñëw léegi xam na <laughs> non loolu man ma la tomb noonu kay sera trop simple quoi parce que kii masha Allah voilà anna nabiyya mu ne yonent saa salaam dafa ñëw seetsi si ko ñëw seen kër fa mooy seen kër ñoom ñëpp ay yiw lañ doomam yeeg ñëpp fa qaddamat ilayhi ta'ama ah mu daal di koy waajalal indil ko ñam tegal ko yoneen saa salaam fa qaala yoneen saa salaam ne ko ah ku lii lekkal mooy moom yoneen saa salaam day lekk waaye ah bismillah parce que yoneen saa salaam daal mel daa feddu de kii ni mu ko tege naru la lekk mu ne ko lekkal fa qaalat mu ne ko inni saa'ima mu ne yoneen saa salaam ah ummu umaara ne ko ah yoneen saa salaam man de damaa woor fa qaala rasulullah yoneen saa ne gis nga aji woor gi tusalli alayhi al malaa'ika malaaka yi dañuy julli ci moom ida ukila bees lekkee indahu fa moom hatta yafruhu ba ña nga xam ne ñooy lekk këram nekk këram mu taajal leen ñuy lekk fekk parewuñ malaaka yi ni ñuy julli ci moom allahu akbar mu ne wa rubbama qaal amaanat le mu ne woon ne qaala mu waxoon ne xatta yashba'u mu ne yeneen saasam soit lii la wax wala mu ne ba ni ñuy suure waaw ñamu taajal lekk bi wala comme que taajal fekk bu day lekk di lekk malaaka yi di julli ci waa ji rek waa ji ko tegal plat bi mooy yow mi naan da wor waaye boolub ceeb bi ci biir sa bopp ko ko yéenee di jëlul dox nga ame ci julliñ malaaka yi waaw ba ni muy paree benn bi ba ñuy suura mu ne rawaahu hadis bi soloo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne bi mu ko solowee da cee teg mu ne xadiisun lii de xadiis la xasanun boo xam ne bu baax léegi laaj bu njëkk bi ah mooy ana moo ko solo dañ naan la al imaamu Ahmad te imaamu Ahmad yenn riwaayam yi leeral na lan la bon ban ñam la joxe woon lan la indiloon yonent bi alayhi salaatu ko quoi voilà moom ci riwaayam dinañ ko gis léegi insha allahu taala. Hmm? waaw ah, kay waaw <laughs> ah. léegi kon al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal jiitu woon na waaye na ko noon al imaam ibnu maaja daal dina koy solo rahmatullah ala al jamii al imaam ad-daarimi it dina ko al imaam wa abu isa at-tirmidhi mu ne haddathana abwaabu as-sawmi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii fadli as-saa'imi idhaa ukila 'indahu foofu la ko ndi ah, <coughs> bunti koor di ko jële ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa baabu buntu maa jaa li dikk fii fadli ci ngëneelu as-saa'im aji woor idaa ukila inda bees lekkee fa moom mu ne haddathanaa Mahmoud ibn Ghaylan càllale bi gis nañ ko fan yii mu ne haddatha càllale bi yëpp ni mu demee bon ba mooy ci kaw ba ci Abu Dawud ba ci Shu'ba dinañ ko gis mu ne haddathana Mahmud ibn Ghaylan mu ne nettali nañu Mahmud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi eh, eh, eh, al-Marwazi waaw muy Abu Muhammad wàccoon Baghdad kon al-Baghdadi rahimahullah génn àddina li nga xamante ne mooy deux cent trente-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Dawud mu ne ki ñu nettali ma Abu Dawud di Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud az Abu Dawud at-Tayalisi az-Zabidi az-Zubayri az-Zubayri at-Tayalisi al-Basri al-Hafiz wal-Farisi rahimahullah mi Abu Dawud at-Tayalisi borom Musnad bi musnadu abi daawuda rahima bokkul ak imaam abu daawuda keroog yi ñu la ko doon wax ah te ne bokkuñu ah voilà ñoom ñaar bokkuñu voilà mooy génn àddina la deux cent quatre rahmatullahi alayhi qaala mu ne mu ne ne xabaare nañu di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam Abu Bistam rahmatullahi Ah, alay xam nga xadiis càllali bi kañ lañ ko gisoon mooy bi ñuy gis waan mu'adatal adawiya voilà eh, ci lañ ko gisoon càllale boobu voilà foofu muy xadiis mille cent soixante et un mu ne an muy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al la al-Azdi Abu Bistam al-Basri amirul mu'minin génn àddina vers les quatre-vingt année quatre-vingt yi ginnaaw gàddaay Yonent saa saa ñu ne quatre-vingt-deux ñu ne quatre vingt cinq ñu ne quatre-vingt-six ñii ne quatre-vingt-sept euh, euh, non ci lu gane àddina non loolu quatre-vingt-deux parce que moom ak ñoom imaamu Maalik voilà moom maasuk imaam Ibn Ishaq beneen bi pas Ibn Khuzayma mi ngi gisoon parce que imaam Ibn Khuzayma Ibn Ishaq tudd Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzayma voilà mais bu ñu nee Ibn Ishaq kenn du ko ci xalaat moom moo tax imaam Ibn Khuzayma bari na ñoo xam ne boo leen ne euh, Ibn Khuzayma imaam Ibn Khuzayma nañ tudd duñ ko xam. waaw dinañ xam ne imam Ibn Khuzaymah waaw mooy borom Sahih bi bon moom contemporain dundoon ak ñoom imaamul Bukhari ñooñu ñoo bokk ay sëriñ bari gisoon nañ sànq euh, sëriñu imam Muslim yi nga xam ne ñoo ñëpp ñoo ko bokk mais euh, moom Muhammad ibn Ishaq la tudd mais buñ ne kooku mooy mooy sëriñu ahlu siyar wal maghazi euh, moom mook Shu'ba yi ñoo xaw a maase ñoom année quatre-vingt yi lañ juddu ñoom ñoo jiitoon imaamu Malik waaw yow amaana nag son boobu sax moo ko moo magoon imaam Ibn Ishaq euh, parce que imaam Ibn Ishaq euh, ay côté quatre-vingt-six quatre-vingt-quatre quatre-vingt-six côté yooyu wala question ba quatre wax mais bi mooy li gën a dëgg rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin di njiitu julli ñi ci wàllu hadith an Habib ibn Zayd mu jële ci Habib ibn Zayd ibn Khalad al-Ansari al-Madani kii nii Ummu Umaara euh, moom ci qala Ummu Umaara maamam la voilà maamam la qaala mu ne sami'tu dégg naa mawlaatan lanaa koo xam ne mooy eh, ñoom ñoo ko libéré won koo ab la boo xam ne ñoom ñoo ko libeere woon yu lahu la yuqaalu lahaa ku jigéen la yuqaalu layla ñu naan ko layla muy layla albasariya mawlaatu ummi umaara al ansariya imaam alxaafis mu ne maqbuula la koo xam ne moom eh, ay ta bu amee ku ko taaba xadiisam day dëgër ku ko topp kon mooy mawlaat googee mooy ñoom ñoom ñoo ko libéré woon quoi yaa euh, Ummu Umaara moo ko libéré woon ah radiyallahu anhuma tuhaddithu muy nettali an jaddatihi di nettali di jële ci kan jaddatihi mooy jadd Habib Habib ibn Zayd hmm? moom Ummu Umaara wax nañ la maamam la léegi kii nag mi nga xam ne moom xam na maamam mu koy nettal nag mbiru maamam voilà <laughs> parce que Habib kañ la juddoo kañ la génn àddina gisuma ko voilà Layla tamit moom itam kañ la juddoo àddina kañ la génn àddina gisuma ko may imaam al-Hafiz nee na maqbula la voilà kon euh, mu ne tuhaddisu an jaddatihi muy nettali Habib di jële ci maamu Habib muy ummu Umaara bint Ka'b al-Ansaariya di ummu Umaara bint Ka'b al-Ansaariya siiw ñii ne Nusayba nag turam noonu la gën a siiw Nusaybatu bint Ka'b ah ah gisoon nañ Ummu Atiya mais yow Nusaybatu ibn Ka'b yaa ne mukk Nusaybatu ibn Ka'b du Ummu Atiya non Ummu Umaara mooy Nusaybatu ibn Ka'b <laughs> loolu gisoon nañu ko ah kon ah, mu ne muy Nusay kii nag mooy Nusaybatu bint Ka'b um ibn Amr ibn Awd ibn Mabdhul ibn Amr ibn Ghanm ibn Mazin ibn an-Najjar al-Ansariya al-Khazrajiyya an-Najjaariya al-Maaziniya al-Madaniya voilà moom ci waa Banu Najjaar la bokk mbokk yeneen ci eh, baaraay Abdul Muttalib yi hmm? ah? moom eh, mi eh, saxaaba bu siiw Ummu Umaara mii nii radiyallahu anha keroog moo ne man Uhud damaa ñëw voilà bi xare bi tàmbalee xam nga jigéen ñi duñu xeex waaw doonuñu wekk xeex mais nee damaa ñëw fekk xare bi di commencé na bañ duma yéeféer yi waa Quraysh mais eh, am na ñëwee fekk yeneen saa salaam gaa yi gañe nañ beneen saa salaam toog saxaaba yu am saxaaba yu ko wër waa Quraysh sa ngi daw nee ma ne xaaral ma dem dem Medina ñëwaat am lu ma kii di ñëwaat bi ma ñëwaatee way mais di ma ne waaw may xew dëgg neewul xaaral ma daw déedéet fii fii dee gii muy gis ñu bari ñu ngeen di fàtt nee na ci la jëli benn jaasi nee na maa ngi taxaw ma gis noon bu mag bi di ibnu xami at yi daw naan naan naan tullu ni ala muhammadin ma najawtu in najaa non loolu ka kay moo ko doon wax <laughs> kàccoor bi euh, rakku umayya bi ibnu xalaf waaw moom moo ko doon wax Abu Umayya euh, moom Badar lañ ko faat waaw mais frère am bi moo ko doon wax waaw naan man naan dullu ni ala Muhammadin ma najawtu in najaa ba yoneen saa sallam gis ko yi fekk mu ngi newoon ak fekk boobu ñu bari lay nañ ne ci jullit ñi yoneen ñëw saaba yi di waajal ngir dem fekk ko mu ne yoneen saa sallam bàyyi leen bàyyi leen sawaay di ñëw di dof dof lu ah muy ubay ubay ibn xalaf ubay la yooyu saa sa bàyyi ko ba mu jege rek mu xëcc benn xeej yooyu saa xëcc benn xeej bu kenn ci saxaaba yi yoroon rek sànni ko ko saa yi comme que dafa kagulewu woon affaire yi da koo jam tuuti tuuti la ko laal rek mu wane gannaaw koy di daw di yuuxu nag naan dee naa xatala nii muhammada muhammadun muhammad rey na dem di ko wax waa Quraysh waaw ci biir terrain de ñu ne ko wax yow yow lii day dara lii yow lii de égratignure ab égratignure rek loo xam ne lu la cox kese mu ne wallaahi bu ma tufli woon sax naa dee waxoon na ma ne moo may faat ma ne da ngay yow nan ngay dof dof loo nga xam loolu ba pare di dof doflu <laughs> moo tax bi bi ñuy ñibbi ñoom bi biñ gañee bay ñibbi ci yoon bi la faatu xalaka ci la xal ko kii nag dafa ñëw tamit naan day laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan yoneen saasal lay seet ngir rey ko parce gis na ne waa rey mooy ba rumaat yi wàccee foofule Abdallah ibn Jubayr mi leen jiitoon wax gaa yi ne non yoneen saasal lim ñu doon wax naan nañ des fii c'était pour juste mooy bu dee gañewuñu mais lii gañe nañ ba yéeféer yaa ngi nii di daw ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci bataille bi jëm di di daw fu ne waaw tasaaroo ci ci ci ci champ de bataille bi ka tafarruqil jurzani wallah comme ni kaña yoo xam ne dañoo tasaaroo ci mbooy gi ni ñuy def ñu ko aaye ngay uti rëcc ah garaawul Seydina Xaalid ibn Walid gis ne hé gaa yi wàcc nañ mu dem fekk fa une dizaine dafa newoon doo Abdallah ibn Jubayr huit wala dix daal di leen faagaagal ñoom dañu sàmmi xëy ji ñu amoon yëpp ba deseetuñ dara waaw ñu yéeg faagaagal leen affaire bi retourné wu nag radiyallahu anha nee na man nag ci ka boobu laa ñëw bi ma ñëwee gis affaire bi retourné wu ma ne ma way bi ma gisee Ibnu Qamiya al-Laysi kàccoor bu mag bi. naan yeneen saa sam lay faat nee na ma taxaw ci kanamam ci yoonam interposé ma ak Mus'ab ibn Umayr nee na bi mu agsee man la njëkk a dajeel nee na mu daal di may bi agsee xam nga comme maa taxaw ci yoonam daf mën a tëll benn jaasi boo xam ne jaasi gi ba moom ni mu génne àddina daa amoon benn tras benn cicatrice ci doq gi goo xamante ne jaasi gi ko <laughs> xam indi fëgg dafa def benn pax foofu bi mu wéree waaw mu ni ma ko tël mais nee gis nga bi mu mënee ko tël rim ma jaasi gi tël mais jaasi gi ma yoroon laa ko jàpp dama koo bàcc bàcc bàcc ba doyal mu ne mais noonu yàlla bi sama jaasi yi ma doon dóor jariñu ko tous parce ñetti mbubb koŋ wala ñaari mbubb koŋ la regale woon après mu rey Mus'ab ibn Umayr nag daal di daw jàpp ne mooy yeneen saa salaam di daw wane gannaaw dem ci waa Quraysh xare xare xare moo tax bi xare bi jeexee ba yeneen saa salaam nekk ak saxaaba yi mu ne la makaanatu Ummu Umaara xayrun min makaanati fulaanin wa fulaan allah yeneen saa salaam ne tay de xare bii Uhud jëfaliinu ak taxawaayu doxaliinu ummu umaara ci xare bii tey moo gën ni diw ak diw ak diw <laughs> doxalee parce que ñenn ñi dañu daw <laughs> bañ déggee ñu ne yeneen saa salaam faat nañ ko ñoom dañoo tiit daal di daw waaw jàpp ne seen àddina yàqu na ñu daw ñuy dem Medina ñenn ñi teg seen ngànnaay ne jaratul ñuy xeex comme que yeneen saa sam génn na àdduna ba Seydina euh, nijaay na Anas bi ne leen wayu hein euh, euh, mais lu ngeen di def nii hein mais jóg leen fa muutu ala ma maata alayhi rasulullah jël leen seen ngànnaay yi nga ne leen leen def li ñu naan daal nee nañ rey nañ yeneen saa sam kay li ñuy defati mu ne léegi buñ faatee yeneen saa sam da ngeen di teg seen armée ci ci suuf après gars yi ñëw di leen faat noonu hein mu euh, Anas ibn Nadr moom lañ tudde Seyna Anas papaay Seyna Anas frère am la quoi bi Seyna Anas juddoo moom la ko tudde waaw mu ne jóg leen ngeen faatu ci kaw bu dee loolu dëgg la ci lu yeneen saa sam faatu joxaat leen dóoraat leen piqûre de de de de cawar dajeeg Seyna mo euh, Sa'd ibn Mu'adh al Ansari siddiqul ansar mu naan ko mais mu gis ko muy dem ci yéeféri mu ne ko anas anas anas foo jëm mu ne ko inni la ajidu riix riixal jannati duuna Uhud man maa ngi daj xetu àjjana maa ngi koy xeeñtu avant montagne Uhud bii bala ma fay àgg waaw xam nga euh, xare bi amul dëgg-dëgg ci ci ronu Uhud Uhud gandum chaîne de la mais ci biir dafa am yeneen montagne comme ma jabalu rumaat lu ndaw loolu hmm? mais am na benn erreur bu ñenn ñiy def jàpp ne par exemple fi ñu indi fi ñu fi fi xabru yi nekk léegi que ne foofu la xare bi foofu la woon non non dañ leen a toxal ci jamonoy Seydina Muawiya dafa amoon ay ay ay ay inondation ay ndox yoo xam ne dafa taxoon dafa ñëwoon ba yenn xabru yi même si du doon si euh, doon doon doon àgg ci yenn yi ñu toxal leen te keroog bañ leen suulee ku nekk kañ leen bañ leen yëkkatee di leen dindi na sa yaram meloon bañ lay suul noonu nga mel ñenn ñi sax deret yi tache tache deret yi dañ ko doon gis seen yaram yi ñu dencaat leen fi nga xam ne moom lañ nekk ba léegi mais tekkiwul ne ñenn ñi dañu ñëw taxaw foofu foog ne xare bi foofu la woon ñii non ci jabal boobu rumaat yi daf ko gannaaw dé kii gannaawam jàkkaarloog Medina waa Quraysh ñoo woon ñu en fait bon loolu taxuñoo bi yoneen saa salaam defoon waa ñëwoon taxaw foo xam ne. di xaar koo xam dañ naan fion bu ñu fi taxawee yeneen saa sam buy ñëw dinañ ko gis buy génn Medina parce que ci buntu Medina la woon waxut xam nañ foofu la nekk waaw fa yeneen saa salaam laajoon kenn ci saxaaba yi ne kan moo ñuy def contourner ñu tax ba ñoom duñ ñu gis ba ni ñuy ñëwee ba àgg fële waxut te ñoom duñ gis am kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu ci wàllam saar am ku ko ne man man naa ko defal leen lool ci lañ jaar woon ci toolu naafiq al munaafiqul xabiisu darir <laughs> naafiq bi nga xamante ne nii ku yées ki tasilmaxa muy Mirba al-Qaydi yi <laughs> waaw Mirba muy yées mi waaw fasu yonent baay saa yoru ñoom lu bari sax ah, ak ñi yiñ war di di dox arme bi di dox contourner jaar toolam parce que bu ñu fi jaarul waa Quraysh dañ leen di gis mu mu taxaw mu nekk ci tool bi naan eh Muhammad waaw wal iyaadu billaah te nee na jullit kat am naa fi xalawoon boo xam ne selma xatek ki Muhammad ah wóor daganaw ma la ngay jaarak ngay jaarak sa ci sama tool bi waaw te gis nga dànkob suuf bii ma tibb bu xamoon ne bu ma ko sànnee du dal ci xarkan kenn ko dut yow ci yow laa yow laa koy sànni saxaaba yi jóg waay nar koo pam ci pam te yoneen ne leen bàyyi leen ko laata yoneen saa sam ne leen bàyyi leen ko am na ko ko jot a fët <laughs> yoon saa saa ne bàyyi leen ko haadal munaafiq <laughs> kii naafiq la boo xam ne haadal ama amal qalbi wal basar waaw kii ab ab ab ab ab moom euh, xolam moo silmaxa laata bëtam yi di silmaxa ndax bëtug silmaxa silmaxaay bët du dara waaw moo tax borom bi ne yëg leen ne Euh, euh, laa taamal absar dëgg-dëgg silmaxa nekkul silmaxa bi nga xam ne soit daf ko juddoo wala daf ko daf mënut la gis nii déedéet kooku yéen a koy tudde noonu ci seen jargon mais fa yàlla kooku taxul ñuy wax ki silmaxa dëgg mooy ñi nga xamante ne ñoom seen xol moo silmaxa mooy nanguwul leerul islam waaw nanguwuñu ngëm ngaw nanguwuñu baax waaw walakin taamal qulub al qulub allati fi sudur waaw xol yi nekk ci dënn yi loolu la borom bi ne dëgg dëgg ñoom ñooy see ñooy ak silmax waaw kon Ummu Umaara keroog yeneen saa salaam nee na taxawaayam fii ci Uhud de moo gën taxawaayu diw ak diw ak diw waaw ñaanal leen Allahu akbar waaw mooy jigéen gu man góor sawaay Ummu Umaara gisoon nañ ko ci nisaa'un hawla rasul ak tamit ci siira bi ghazwat Uhud non ginna yaatu foofu quoi <laughs> aw moobaara masha allah quoi billahi billahi billahi radiyallahu anha wa ardaha ak waa ñoñam ñoom abdallah ibn zayd ibn asim al ansari doomam la woon radiyallahu ta'ala anil jami' kon mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam daxala waaw jigéen ñu baax ñi yoneen saa sallam da doon dem di seeti compagnon bi waaw góor a jigéen nag waaw alhamdulillah neewul ne bon non famille moom jaruñu seeti quoi ah am nañ seen njaboot am nañ seen kii te tamit ci mbir yi lañ bokk yenn saa sam da leen doon seeti mu dem kon ni doon ñëwee ci yaayu Seyna Anas Seyna Anas nee na da yenn saa sam doon ñëw suñu kër ñu seet ci sama yaay wala sama maamam Mulayka léeg ñu invité ko voilà mooy ci woyof gi yenn saa sam ñëw seet si ko te gisoon nañ keroog Ummu Ishaq <laughs> Ummu Ishaq tamit <laughs> kenn la ci saxaaba yi jigéen ñi moom itam gisoon nañ xadiisam bu yàggul. Hmm? allahu akbar léegi euh, kon kii nii nu mu tudd mu ne yeneen saa sam daxala alayha fa qaddamat ilayhi ta'ama mu daal di koy euh, euh, indil ñam daal di koy présent indil ko ko fi mu toog fi mu ñëwee accueillir ko après indil ko léegi moom imam Ahmad comme niñ la doon sànk moom indi na ko ñam googu lan la woon dane imaam ahmad rahimahullah bi mu ko solowee bon jarul ñuy jaaraat ci euh, kiiwam hmm, nu mu tudd euh, bon yoonam nag ci sharik la jaar sharik le juge ibn abdillah ibn abi sharik abu abdillah al kuufi an-Nakha'i al yi nga xam ne ku dëgg la woon waaye daa bari woon muy juum moom bi mu nekkee juge ci la ak mokkalam soppeeku waaye ku dëgër la ku ku jubla woon juge bu baax ba pare jaamukatu yàlla taroon si waa ahlul bidaa imaam aswad eh, ahmad eh, kii wam càllaleen bii indi na ko ci yoon yu bari ci sharik la jaar mu jëla ko an habib ibn zayd mi ngi sànq surtout ummu umaara bi an mu jëla ko ci layla mi nga xam ne ñoom ñoo ko libéré woon an ammati hi mu jëla ko ci maam bu jigéenu habib ma de di ummu umaarata anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qaala daxala alayha wa qaala qaala wa saaba ilayhi rijaalun min qawmiha mu ne yeneen saa salaam dafa ñëw seetsi ko léegi ay góor yu bari ci koñ bi daal di ñëw parce que yeneen saa salaam bu masoon a ñëw fenn lool la bu ko saxaaba yi bu ñu yëgee ne yeneen saa salaam mu ngi fii gii gis nga bu demoon Qubaa nii wala mu dem kër kenn waaw gisoon nañ ko fi euh, Abul Haytham ibn Tayyihan Malik ibn Tayyihan nee na keroog yeneen saa salaam bi mu ñëwee suma kër noonu ah. gaa yi dañoo jékki ñëw na ko noonu kii Itbaanum nu Maalik nga xam ne moom foofu euh, côté Quba googu foofu la dëkkoon voilà moom am ngay jëkk a jot jàkkatul masjidul jumaa ci wet gi foofu la ko yeneen sa foofu la dëkkoon foofu la yeneen saa saa ñëwoon léegi jàkk lañ ko def jullil ko fa julli fa ñaari ràkk ngir mu jàppe ko jullikaay Itbaanum nu Maalik radiyallahu anhu nee na man keroog bi nga xamante ni ci laa wax yeneen tubaab yi saa salaam mu ñëw jullil ma ñaari rakk sama kër. mu ne insha allah dina ko def benn bëccëg mu ñëw ànd ak Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu yenn après ñoom Seyna Omar nit ñi ñëw nee bi nit ñi quartier bi bi ñu yëgee ne leen saa salaam muy sama kër dañoo fees del ñépp ñëw voilà ki lañ doon wax mais wala Malik ibn Duhshum wala Duhshum gaa ñi fekk yoon saa salaam mu ngi julli dégg leen ñuy wax lool ñu ne waaye gis gaa ñëw mais kilifa sàngam lu tax ñëwul Malik ibn Duhshum gaa yi ne ah am ko ne kooku daal gisuma lu dul naafiq la buy buy raayalante gannaaw naafiq yi ko ah <laughs> léegi yeneen saa salaam bi mu sëlmalee mu ne bu leen wax loolu voilà bu leen wax loolu alaysa ndax nekkul ne moom euh, day seede turu yàlla yi te euh, yooyu gaa yi ne ah yeneen saa salaam mu ne te moom waa jooju euh, en plus fekk na Badar te moom après ca gazwatu Tabuk yeneen saa salaam bi mu jógee gazwatu Tabuk moom la yónni. boole kook ndaw ñu ànd ngir taal masjidu dirar muy mosquée bi nga xam ne di discorde woowu nga xam ne yéeféer yi muy yéeféeru munaafiquna yi ñoo ko fa defoon ci xalaatu ki nga xam ne mooy Abu Amir al-Fasiq voilà mi nga xamante ne mooy xam baayu Hanzala niñ doon wax keroog moo ko kajjoon Uhud tamit bi mu faatoo kajj ko ci biir bi bi mu faatoo mu ñëw fekk un corps inerte di ko kajj waaw naan ko waxoon naa la bul baayam la ko bul ànd ak ñi waaye nag malgré tout yow ku baaxoon nga ci man ak sa yaayoon ah. walla walla iyaazu billaah kii Abu Amir gaa yi doon ar-raahib lëlukat bi yeneen saa sam tudd ko alfaasik kàccoor bu mooy mooy ki jëkkoon a tàmbale xare bi waxoon nañ ko fan yi ñu ñëwee naan bu ma gisee naan waa Quraysh ey bu ngeen amaatee xare ginnaaw Badar quoi mu mu gedd xun mu génn Medina ndax li jullit ñi am nganaay quoi dem Quraysh ne leen bu xare amaatee moom ci waa Aws la bokk waaw bu ma àndee génn ba génn bu ma leen di wax kilifa gu mag laa fa maay seen kilifa bu may wax ñuy jóge ci Muhammad ñëw fekk si ma fi ma nekk ci yéen wal iyaadu ah, muy kàcc ba Uhud mu ñëw laata ñuy commencé xare bi mu jóge ci waa Quraysh taxaw jege si ba ñëw ba génn ci arme bi taxaw ñëpp di ko gis yéen waa aw sa xamu ngeen maay kan man maay Abu Amir mi ngeen xam gaa yi na ko ihsa yaa yaa yaa faasiq ne ko soril yow kàccoor bu mag bi rek mu mer jël ay xeer da leen ko xaaj naan laqad asaaba qawmi min ba'di sharra <laughs> samay ñoñ ñi de ndekete ndax day am day ruus waaw ah, moom fi waxoon pëndal fi ay waxi kàccikat ah sama ñoñ ñii de sama gannaaw lu bon daal dina leen dal wal iyaazu billah kon kooku kàccikat la léegi kon mooy loolu saxaaba yi noonu la woon bu ma soo ne it yonent may saa ñëw na fen te loolu mooy nit ku baax boroom xam-xam fu mu dem borom bi dafa tàggat ay xol yoo xam ne dañ koy topp waaw bu ñu yëgee ne ñëw na danga naan laa hawla wala quwwata waaw loolu la képp koo xam ne la nga ràññee ko mooy mbiru diine waaw te yàlla tax borom bi mooy def ci xolu nit ñi ñu sopp la ci loo xam ne du yaa ko lijjanti ah non mbiru yàlla la waaw fii mu ne eh, képp koo xamante ne nii déggoon nga ñu ne la gis nga al imaam al Xusari génn na àddina radiyallahu anhu rahima wala ñoom al al ki ñoom kii euh, Abdul Basit Abdul Samad moom itam génn na àddina yàlla xam na ne ba ñuy dund noonu la woona gis nga fu ñu doon dem gis nga bi ñu dem ay Afrique du Sud yow bu dee fu dee doon fees del del del del yi bu ñu yëgee ne sawaay sawaay li ñëw ku ko yëgoon ku ko yëgul woon ak ba nga ko yëgee pare nga ci la ngay def day fees ba fu mu nekk gaa yi foofu kenn mooy doo dootul xajati nit ñi dootuñ fa mën a neene waaw masha allah maa fàttala ko bi mu demee Afrique du Sud non ma mooy kii quoi ci vidéo yi parce que loolu damaa judduwul woon sax voilà moom gisee Abdul Basit rahimahullah non mais jàkka ja dafa fees del fekk mu dem après masha allah hmm? mooy borom bi mooy def loolu léegi nag yow loolu kuñ na mën di tuddal ku baax ci kaw suuf léegi xalaatal ñu ne yeneen saa salaam nag ak saxaaba yi waaw moo tax fuñ ko mës a dégg dañuy tëb dañuy suti daal di gaaw daw ñëw mu ne kon yeneen tubaab yi saa saam dafa dugg ci moom wasaaba ilayhi rijaalun min qawmiha ay nit ñu bari yu bokk ci ay ñoñam quartier bi buñ ko yëgee yaa yeneen saa salaam a ngi kër Nusayba yaa Ummu Umar gaa <laughs> <laughs> nee na gaa yi ñëw mooy ni ñu mel ni hmm, ñoo xam ne ñoo dañoo prendre assaut benn benn bërëb quoi <laughs> di ñu yëg kër gi fees <laughs> nee na xaala ñii de ñeenaa leen billahi alladhi la yow ñii ñun dañoo mën a dund lii lii kan ku dut saxaaba moo mën a dund lii sawaay loolu rek tax na yow raw na la ba faw way yow sawaay yaa ngi may nee na nag fa qaddamat ilayhim tamran fa akalu voilà nee na mu indil leen tàndarma nee na loolu ñu lekk fa tanaha rajulun minhum léegi am koo xam ne dafa randu ne bi nit ñi lekk mu randu mooy lekkul fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam yone saa sallam ma sha'nu kii luy mbiram ba lekkul fa qaala inni saa'im mu ne man dama woor fa qaala rasulullah sallallahu alayhi ama innahu ma min saa'imin ya'kulu 'indahu mafatirun illa sallat alayhi al-mala'ika hatta yaqumu mu ne amaa yëgu maa ngi leen di yëgal ne amul benn aji woor boo xam ne ñoo xam ne dañoo dogoon dañoo wooroon di dog dañoo lekk foofu lu dul malaaka alhamdulillah dañu koy di ñuy julli ci moom di ko mooy ñaanal te di ko ñaanal jéggal di julli ci moom hatta yaqumu ba ni ñuy jóge hadith bii nag imaam Ahmad indi imaam at am na lu mu ciy wax waaw mooy dafa bëgg a wax ne sharik nii mu ko indee daa am njuumte mooy mbir mi demewul mooy am na njuumte quoi voilà du benn waay moo puus ne Ummu Umaara ci boppam moom moo lekkul loolu la imaamu Tirmidi dox xoolal xoolal imaamu Tirmidi xam nga sànq ñu ngi wax ñu ngi ci taxriij bi ba léegi mais àggalewuñ dañ ne imaam dane faqaddamat imaamu Tirmidi dane eh, eh, ci riwaayam bi Layla Mbale tuhaddisu an jaddatihi ci jaddu Habib eh, ci ji jële ci maamu Habib anna umma Umaarata bint Ka'b al-Ansaari an eh, radiyallahu ta'ala anha an non an an jaddati ummi Umaarata bint Ka'b al-Ansaariyati anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala alayha fa qaddamat ilayhi ta'aaman foofu la ñemoon mu indil ko ñam bi Yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëwee këram seet si ko fa qaala nee na yoneen saa sam ne ma kuur yi lekkal léegi taaman boobu moo leen woon ci riwaa imam ki at ahmad bële di wax ne lam indi woon tàndarma la mais sauf que hadis boobu gis nga moo tax moom na tuddal la ne la sharik la jaar parce que imam Tirmidhi dane hadis boobu jaar ci sharik lii boobu dëgërul voilà nañ continuer <laughs> mu ne fa qaala mu ne kuli yoneen saa sam ne ma lekkal fa qalat ma ne ko man Ummu Umaara mais inni saa'ima yoneen saa sa man damaa woor de fa qaala Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam inna saa'ima tusalli alayhi al-malaa'ikatu idhaa akala indahu hattaa yafrughuu hattaa yafrughuu wa rubbamaa qaala hattaa yashba'uu nee na yoneen saa sa ne ma aji woor gi de góor ak jigéen a ci yam du ki muy waxal jigéen la voilà tusalli alayhi al-malaa'ika malaaka yi dañuy julli ci moom. ida ukila inda bees lekkee fa moom hatta yafru ba ni ñuy paree mooy aji lekkee waaye waru bamaa xaal mu ne léeg-léeg nag da doon wax ne dafa mel dane woon hatta lii la wax wala hatta yasbahu ba mu ñuy suure imaamu Tirmidhi mu ne hada li hadithun hadith la hasanun bu baax sahih bu wér mu ne wa huwa asahhu min hadithi sharika <laughs> imaamu Tirmidhi mu ne lii nag moom moo gën a wër hadithu sharik bi voilà voilà mu ne la lii moo gën a wér ah dalaa bëgg a wax ne kon xadiis bi ñu ci sànq moo taxoon ma defoon exprès mais nañ ko jëlaale waxaale tamit lekk gi ne moom lañ indiwoon boobu da ñu bari ñëw léegi am kenn ku ku dandu yeneen saa sam la doon waxal mu ne déedéet loolu lay bëgg a wax ne déedéet lii moo gën a wër lii la moo gën a wër xadiis boobu jaar ci sharik parce que waxoon nañ la bi mu nekkee juge depuis mu nekk juge ak mokkalam dafa dafa soppeeku waaw loolu waaw léeg-léeg gis yoo xam ne boo ko xasee nekk rek day am yoo xam ne dalay dal quoi waaw du dala neex du lool waaye nattu yàlla la waaw ba pare teewul woon mu nekk ku jub waaw juge bu jub taroon ci waa ahlul bid'a wal ahwa moom Sharik eh, rahimahullahu tabaraka wa taala kon nii la ko imaamu Tirmidhi indee eh, kon hada hadithun hasanun sahih wa huwa asah min xadiisi Sharik moo Imaam An-Nawawi mu ne wa qaala xadiisun xasanun saxiix léegi kon ginnaaw bi ñu gisee xadiis bi nii ci euh, bon ci taxriij bi mu des ana lëkkaale mag bunt bi ñu ne la mooy beneen bi wa fadlu saa'im alladhi yu'kalu 'inda te ngëneelu aji woor gi nga xam ne daa am ñu ñëw fekk muy woor pa muy dogu do mooy mu dog mu woor ba pare waaye am ñoo xam ne mu ngi leen di teral mooy ndax aji woor bu nekkee gis lekk loolu muñ gi muñ loolu day gën a yokk ay darajaam waaw parce que quand mooy lu mu lekk nekk na à sa portée te tamit manoon na ne lii wax naa la mooy bu dee ne ki la seet si bu dee da ngaa woor garaawul parce que bu dee ne loolu da koy danaay wala bon day jàpp ne boo ko deful moom amaana du lekk bu boobaa nga lekk moo gën moo tax naa Salman ne woon Seydina Abu Darda bu ko seetee mu naan ko mooy rek ba mu ñëwee noonu rek ne soxnaam si waaw fekk fa soxnaam mu naan ko ana sama mbokk mi Abu Darda mu naan ko wa laaj koy mbiram mu ne Abu Darda bu baax la woon de day woor kii rek bëccëg yi nelaw guddi yi na Salman xam ne lii jàmbat la lii moom du ak taggaate te loolu la du gisoon nañu Abdallah ibn Amr ibn ci bunt ba lañu génn waaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mille deux cent soixante chapitre deux cent trente ah, wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam sawmu thalathati ayyaamin min kulli shahrin sawmu dahri kulli gis nga xadis boobu waxoon nañ la gisoon nañ ko ci li jiwut cent cinquante xadis numéro cent cinquante yonent saa salaam Amr ibn al-As loolu la looloo ko daloon Amr bi mu ñëwee may doom ji soxna ba pare ñëw seet si soxna si ñëw soot si këram euh, nan lañ ne fekku fa doom ji doom ji génn muy wax ak soxna si soxna si naan ko ah Abdallah de waan mbaa alhamdulilah mu ne ko waaw ku baax la de moom de moom day wor bëccëg yi rek di tey tey julli guddi yi Seydina Amru ibn al xam ne lii nii moom du taggaate mu bàyyi ba am lu ñëw ba doom ja Abdallah mu yedd ko ne ko lii waroo ko def ak nàngam ak nangam ba pare dem wax ko boole ko ren saa salaam wax ko ren saa salaam kalaame ko ren saa salaam daal di koy woolu benn bi ren saa seeti ko fekk ko ne ko alam uxbar ndax xabaare wuñ ma ke ne yow yaa ne da ngay taxaw guddi yi di julli tey woor bëccëg yi mu ne ko waaw ku la wax loolu wax na lu am de loolu loolu laa wax mu ne ko bu ko def laa tafaal waaw def loolu kon loolu dafa am solo mooy <laughs> bu dee ne euh, Seydina mooy loolu Seydina Kële nu mu du euh, Salman radiyallahu anhu bi mu ñëwee ci Abu Darda Abu Darda kon soxnaam bi mu ko waxee bu xam ne lii nii jàmbat la du tëgg naa ci te fenn waaye. boo tax bari na lu nit ñi di tag ñu naan sa waaye day jaamu jaamu katu yàlla bu mag nangam ak alors que loolu muy def tuddul jaamu yàlla waaw yor ay xàq nit ñi yoo xam ne mu ngi leen koy xañ ndax inna li jasadika alayka haqqan wa li aynika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan lay rasul sallallahu alayhi wa sallam waxoon sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma gis nañ ko fan yee ne ko sa soxna yi waa kër dañoo am ci yow àq sa yaram bi daa am ci yow àq sa bët yi dañoo am ci yow àq waaye sa sa sa sa ñi lay seet si dañoo am ci yow àq voilà sayyidina Salman nag moom dara woon sayyidina Abu Darda ba mu ñëwee naan ko guddi jot muy ñëw naan naan day day day day day jóg di naafila Seydina Salman ne ko demal tëddi laa wax <laughs> fay sa ay dem tëddi ci guddi gi mu gisaat ko muy jóg naan day mu ne ko demal tëddi waatal laa wax tey moom je surveille ici <laughs> saa yi bàyyi ba xeej jeexitalu guddi gi mu ne ko léegi nag man ngaa jóg mu jóg julli waaw ba mu ñëwee da koo jëkk a jox lekk naan ko am lekkal mu ne ko yow lekkal mu naan ko damaa woon mu ne ko duma lekk fu dul nga fu dul nga lekk Abu Darda ne boo kon mu dog ko <laughs> loolu la mooy il faut mu nekk condition boobu te loolu li ko ba mu demee wax ko yoneen saa sallam Seydina Abu Darda ba ñu xëyee julli après dem fajar dem ci yoneen saa sallam Seydina Abu Darda ko li ko Salman bokkam nii wax yoneen saa sallam déglu ko ba mu wax li Salman wax yépp mu ne ko sadaqa Salman mu ne ko Salman wax na dëgg que Salman it lu mel ni yoon saa saa waxoon Seydina Abdallah wax li zawjika alayka haqqan ah, wa li ahlika alayka haqqan wa li ah, fa a'ti kulla dhi mooy à condition parce que yeneen saa salaam bi mu ñëwee Ummu Umaara ne ko damaa woor loolu déranger wu ko voilà Euh, euh, ñu lekk après nag mu wax ko ne ko nag yëgal ne nag inna sa'ima kon gëneelu ka nga xam ne dafa woor parce que boo wooree ba pare taaj la lekk mooy bakkan day bëgg loolu surtout xanaa xamoo ne boo woorul nii iblis boo wooree iblis da lay gëmloo ne gis nga ndox mu sedd mi bëccëgu woor la gën a neex te guddi gi non ndox mi bii la gën a ah. léegi yow boo toppee sa loolu xeex ak sa bakkan day mel ni ci la te malgré xam nga ne booy ndoxul sedd na waaye danaan saay surtout jamonoy tàngoor ndox mi ah. <laughs> nga mën a yow nga woor ba pare daal di tegal ay nit ñoo xam ne wooruñu muy lekk te neewoo way teemaa dog benn yoon rek loo loolu ngay téye sa bopp ba pare tamit ngëneelu joxe lekk teral gan yooyu yëpp boo ko defee fekk ña nga tegal ñu nga toog di lekk lañ leen tegal di lekk malaaka yi di julli ci yow allah allah kon ngëneelu fadlu saa'imi alladhi yu'kalu ñi nga xam ne ñu ngay lekk indahu fa moom waaw kon mu ngi nii ñu gise ci yeneen saa salaam li nga xam ne noonu la nawloo woon teg saxaabaam yi ginnaaw jàngat dem di leen seeti te xoolu ci naan ay góor man guur ñi laay seeti mais lool seeti jigéen ñi in aminatil fitna mooy bu dee ne eh, fitna nekkul loo xamante ne nii daal di nay dañuy daal di nay dàqu voilà pas nga dem di wéet moom parce que loolu yeneen saa sam da koo tere nee amul benn góor bu wéet ak benn jigéen lu dul saytaane moo leen ñetteel voilà. xam nga Ibnu Umaara mi mère de famille woon euh, te yonent sa alayhi salaam mooy di ñu jàngal na dee leen seetante waaw amul rek man góor ñi laay seet nangam ak nangam man oustaz bi du ma seeti bon ñoo dit waaw yooyu gis ñoo xam ne jàmbaar lañ jigéen soxna yu jàmbaar ak seen njaboot ci mbir mi ngay dem di leen seeti di leen nemmeeku waaw loolu it da cee baax voilà kon. ñu gis ci tamit teral gan saxaaba yi radiyallahu anhum niñ mën woon teral gan parce que euh, ñëwul rek jox comme ndox kese waaye dafa qaddamat mu daal di ilayhi ta'ama daal di koy waajalal lekk te tamit mooy li ñu waxoon sànq neewul ne man damaa woor après may takk biiru sama gan bi waaw déedéet kon loolu yëpp euh, li ñu ciy jàng la waaye di gisin malaaka yi yërmande gu mag gi ñu am ci jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo nekk ci lu baax ba moo tax borom bi tàggat ñoo xamante ne malaaka yoo xam ne yow booy def loolu dañu lay eh, eh, ñi di teral ñoo xam ne yow da ngaa woor di leen teral ñuy lekk malaaka yi di julli ci yow eh, ba ni nga xam ne noonu lañuy ñuy paree wallahu taala aalam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu